أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد النحو الميسور ñi ñëwati ci téere grammaire bi ci bind bi weesu bi àwnillaahi wa minnatihi jeexaloon nañu ak gisoon nañ al fi'lul mudaari' al marfu' gisoon nañ tamit al fi'lul mudaari' al mansuub waxoon na ñett la bi mujj nag moom lañu war a gis tey insha allahu taala muy al fi'lul mudaari' al majzuum al fi'lul mudaari' al mooy fi'lu mudaari' boo xam ne dafa am benn ci nawaasib bi bu ko dugg ba moo tax bu ñëw nekk ci kanamam loolu moo tax ñu koy maas non bu dee benn ci nawaasib bi wala ci jawaasi bi jiituwuñu ko waaw mooy bu amul nawaasib bii mooy bi nga xam ne buñ naan al fi'lul mudaari'ul mansuub li tax mu koy nasab mooy bu dee an walla lan wala kay wala lii ak yeneen dañoo dugg dañ ko dañoo jiitu verbe boobu nga xam ne mooy verbe inaccompli di la verbe présent continu boo xam dañ koy conjuguer ci présent continu muy jamono ji ji may waxe la jëf ji di xewe bu dee nawaasib yi comme niñ ko gise woon an walla lan wala kay ñoo jiitu bu boobaa nasab lañ koy nasabe benn soit ñu ko fatha wala ñu nasaba ko ci dindi nuun bi nga xam ne nuunul nuunul la bu dee al mudaari'ul marfu' nag nuun bi dafay nekk te moom bu dee soit ñu rafaa ak damma wala ñu nuun bi nekk fa tey nag ñu war a gis bu mujj muy al fi'lul mudaari'ul majzuum mu ne al fi'lul mudaari'ul majzuumu nuqtataani day définir day wax li muy tekki yujzamu yujzamul mudaari'u idaa sabaqahu jaazimun mu ne al fi'lul mudaari'ul majzuumu nuqtataani yujzamu almudaaricu ida sabaqahu jaazimun wala yujzamu almudaaricu ida sabaqahu jaazim mu ne yujzamu dinañu jazam almudaaricu fi'lul mudaaric fi'lul mudaaric moom gisoon nañ ko bu yàgg te bi weesu tamit attardé nañ ci wax nañ ci lu bari kon yaakaar naa ne liñ ci waxoon duñu ko ci waxaat mu ne kon fi'lul mudari' mooy boo xam ne soit kon nuun pour résumer nuun la commencer walla a alif bi wala ta walla ya comme yadhabu azhabu tadhabu nadhabu mu ne dañ koy jazam ida sabaqahu bu dee dafa jiitu verbe bi jëf ji jaazimun jaazim léegi dinañ la wax lan mooy jaazim mu ne la minal jawaazimi bokk na ci li ma la wax noonu muy jaazim boo bëggee xam lan la minal jawaazimi li waa waahidin dafa am nag ñaari façon jawaazim jawaazim mooy yi nga xam ne bu duggee bu jiitoo fi'lul mudaari' soit da koy jazam ñu maas ko sukkoon wala ñu effacer nuun bi xam nga ci fi'lul mudaari' al mooy soit dañ doon maas fatha wala ñu effacer nuun bi bii nag fi'lul mudaari'ul majzum jawaazim yi nga xamante ne nii dafa am jawaazim yoo xam ne benn fi'l rek muy benn verbe rek ñoom ci ñoom rek lañu concerné moo tax mu ne minal jaw boobu bu dee moom la bu duggee jiitu verbe euh, fi'l mudaari' bi mooy le verbe inaccompli présent continu bi ni ngay def bu boobaa mooy bu dee da ko jiitu soit nga def sukkoon walla nga dindi noon bi léegi ñaari façon moo am aljawazim li fi'lin wahid wal jawazim li fi'layni dafa am jawazim ay mooy comme yi ma la mooy comme lam lam ak laa par exemple lam ak laa ñoom minal jawazimi li fi'lin wahid ñoom benn verbe rek mooy verbe ñu ngi ci vingt verbe inaccompli mooy fi'lun mudari ñoom ci benn verbe rek la ñuy yem mooy mënoo am par exemple li ñu la bëgg a wax mooy ci biir phrase bi ñoom duñu jasam ndax bu dee dañuy jazam ñu warus mooy soit ñu sukkoon verbe bi fin wu verbe euh, inaccompli fi'lun mudari bi fin bi dañ koy maas sukkoon loolu lañ naan jasam wala bu dee comme yadhabuna la woon lam dugg ci lam du ma wax lam yadhabuuna lam yadhabu laay wax ndax dañuy effacer nuun boobu loolu lañu naan jazam lam nag ak laa mu ne minal jawaazim yi bokk na ci yi nga xam ne dañuy jazam li fi'lin waahidin ngir benn ndax ngir dañuy jazam benn verbe rek benn fi'l benn jëf lam ak laa ñoom ci benn lañuy ñuy yem mooy bu ñuy jazam duñu jazam ñaari verbe bu doon par exemple phrase bi sujet bi dafa def ñaari action moom yii dafa bokk ci yi nga xam ne moom bu sujet bi defee benn action rek la mën a jazam mooy lam ak laa loolu nag dinañ ci ñëw ndax buñ la waxee loolu mooy par exemple bu ma amoon benn verbe bu ma nee lam yadxul loolu ndax verbe yi liñ la bëgg a wax ne moom benn verbe rek lay jasam mooy comme si bu ma bëggoon a wax lam yadxul wa ma def wa rek te du ma dugalaat lam wa yaxruj lam yadxul wa yaxruj déedéet loolu du mën a nekk bu dee dangaa bëgg ci même su ndax buñ ne moom duggul génnul lam yaxruj walam yadxul mooy génnul duggul bu boobaa manuma ne lam yadxul wa yaxruj déedéet loolu manuma il faut ma indiwaat lam bi loolu moo tax ñu ne la moom veer ba rek la man jasam bu amee beneen rek il faut nga indiwaat ko loolu lay wax fii ne minal mi bokku na ci yi nga xam ne jay jazam li fi'lin waahidin benn fi'l la rek lam ak laa laa bi nag lam négation la boo xam ne moom au passé la mooy mas da nekk moom mas da nekk xam nga biñ gisoon bii yi ñu ngi gisoon lan boobu lan ci nawaasib yi la woon lan ak lam bokkul ndax lan boo fàttale ko dale na woon moom kii renforcer pour le futur bi mu koy euh, explique en francais dana négation renforcée dans le futur mooy ne négation la boo xam ne boo tax comme lam yan jax mooy moom de euh, lam yan jaxil lam yan jaxal kasuul lam jaxal kasuul comme exemple bu mu jël ki nga xam ne dafa paresseux bi moom du masa xam nga du masa mooy ñëwagul du masa réussir kook du réussir mooy ne ci kanam la moo tax bu dee lan lan ci nawaasi bi moom bu la neexee nga yokk abadan ci kat après moom lan yan jaxal kasuulu abadan ndax ci kanam la liy ñëw futur lan yan jax lan yan jaxal kasuulu maanaam lan yan jax lam yan jaxal lam yan jaxa ndax lan minal nawaasil moom day tax ñu nasab verbe bi te buñ ko nasabee comme bu yan jax bi yan jaxa lay doon lam yan jaxal kasuulu ki nga xam ne dafa tàyyel du du lan moom de du texe du gañe du réussir bokk abadan bu la neexee nga yokk ci abadan ba faw mukk moom moom moom moom du masa kii alors lam bu dee lam xatt ngay bu la neexee nga yokk xatt bu ma nee comme bu ma ñëwee benn waaye ne ma yow dégg naa ne anta alladhi qulta hadha al comme ay rumeur rek benn waay fekk ma ne ma yow dégg naa yaa wax li ma bëgg koo wax man waxuma ko masuma ma waa ma bëgg koo wax masuma koo wax ma dama naan ko lam aqul dhalika qat lam aqul dhalika qat je n'ai jamais dit loolu mooy lam akul lam ngay dugal ci kanam ak xat ca fin ba boo defee lam ak xatt fële mooy ñoom ñooy séq verbe bi bi nekk ci digg bi ak complément bi bu la neexee nga ne lam adxul xatt masuma faa dugg lam adxul xatt hadal manzil masuma dugg kër gi comme ne ma yow yaa sàcc bagage yu jàmbur te ca kër gi la nekkoon ñu indi ma devant amaamal mahkama devant la la la kii euh, justice bi léegi xaakim bi muy juge bi ne ma maagaa taqulu fii hada yattahimunak maagaa taqul ñii da dañ lay tuumaal lan ngay wax ma ne ko lam adxul lam adxul fi hada al manzili qat je n'ai jamais mis un pied mon pied je ne l'ai jamais mis dans cette maison voilà loolu mooy bu la neexee yooyu yu am solo la c'est vrai que amu ci mais yooyu am solo la te dañ koy gis tamit ci texte arabe yi tamit ak ni ñuy waxee tamit pour renforcer mbir mi bu dee li weesu li nga xam ne day ñëw ci kanam mooy négation renforcé dans le futur mooy lan boobu mën naa dugal abadan ndax ci kanam la li weesu du ma ne abadan abadan mooy loo xamante ni bu bu ma ngeen waay waxee ma ne ko abadan loolu loolu amul wala lool de du am abadan wala ñu ne dafay day sax foofu dañuy biir biir àjjana abadan mooy dans le futur du jeex alors que li weesu lañ naan xat jamais kon boobu bu dee lam la léegi laa kon jawaa ñu ngi ci jawaazim yi nga xam ne benn fi'l rek lañ mën a jazam mooy li ma wax sànq bu ma nee lam adxul manumaa wax wa axruj déedéet dama naan lam adxul wa lam axruj ndax manul lam manula jël ñaari verbe bu noonu di leen boole kon lam gis nañ mooy lan ak lan lay tekki mooy masula am négation au passé la moo tax mu ne sens général lam négation au passé léegi laa muy beneen jaa jaazim euh, bi laa mu ne laa laa naahiya la nag laa an naahiya mooy laa bi nga xam ne day tere ndax ci arab dafa am ñaari façon laa dafa am lu ñu naan laa naafiya ak laa naahiya laa naafiya mooy laa bi nga xam ne day dàq day dàq ne lii amul laa naahiya mooy laa bi nga xam ne day tere laa naafiya mooy bi nga xam ne day dàq ne loolu amul mooy comme bu ma nee laa ilaha illa allah laa ilaha laa boobu jiitu laa ilaha amul benn buur mooy dama dàq dama dàq nekk buur boo xam ne dañ koo war a jaamu ci dëgg moom lañ ma moom lañu war a jaamu ci dëgg dul yàlla mooy damaa dàq néga damaa dàq possibilité en dehors de yàlla beneen buur boo xam ne war nañu ko jaamu ci dëgg ah exister loolu laa dàq loolu lañ naan laa naafiya mu des beneen laa bi muy laa muy laa bi ñu gis nii nga xam ne moom ci jawaazim yi la bokk te benn fin la rek lay jazam mooy al la laa annaahiya laa bi nga xam ne day tere bu alxuraan ne wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadiba hada xalaalun wa hada xaraam li tabtaru li taftaru ala allahi alkadib inna alladina yaftaruuna ala allahi alkadiba laa yuflixuun bu suñu boroom subhaanahu wa taala ne wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadiba hada xalaalun wa hada xaraam li tabtaru li taftaru boobu wax lima tasifu alsinatukumul kadib li nga xam ne moom yéen seen làmmeñ yi ñoo koy décrire ah ci loo xam ne du noonu ay nar ngeen naan hada mooy topp sa bànneex rek mooy nit koo xam ne moom au lieu muy tegu ci diine li alxuraan wax li na wax euh, ne lii dagan naam xaraamul moom ay penchant moom lay xool moom day jàpp ne lii comme que man lii ma alors kon lii daal baaxul alors lii yàlla ne ñu naan hada lii de xalaalun lii de lu dagan la wa hada te lii xaraamul te teguñu ko fenn dul topp seen bakkan mu ne lan moo tax ñu def ko ñu koy def li tab li taftaru ala allahi ngir ñuy naral di ut ay duur di ko tegal di ko teg ci kaw suñu borom subhaanahu wa taala mu ne nag gis nga gaa yi nga xam ne ñoom ñooy fent ay ay ay kàcc ay nar di ko teg ci di ko askanele suñu borom de laa yuflihuna ñooñu duñu mas a ñooñu duñu mas a duñu buñ demee àllaaxira dinañ leen duma duma yu metti ñooñu moom duñu tonowu mukk kon nga gis ne li ñuy fa amal solo mooy wala taqulu laa boobu day tere te bi bi mu duggee lañu jasam beneen bi dafa dugg rek ñu jasam ko kon nga gis ne laa bi dafa dugg rek walla taqulu laa bi bi mu duggee comme que ci jawaasi mi la bokk nga gis ne taqulu na la mais bi laa duggee wala taqulu nga mën a wax koo wax laa wala taqulu na lool kenn du ko wax kon li ñu amal solo mooy laa boobu moom naahiya la mooy day tere bu ma nee laa takulil ma mooy laa boobu laa naahiya bul lekk yàpp mooy dama lay tere voilà loolu mooy ñaari laa yi nga xamante ne nii ñoom ñoo am ci arab laa naahiya ak laa naafiya laa bi nga xam ne day dàq comme laa ilaha illa allah laa rabba siwaahu mooy damay dàq ne beneen boroom am na ku dul suñu boroom subhaanahu wa boo xam ne moom la ñuy jaamu ci dëgg ñàkk koo jaamu ay caaxaan lata te ay lori neena la ciy fekk kon loolu mooy définition lam nga xam ne moom négation au passé la dafa weesu ak laa bi nga xam ne moom laa naahiya la day tere léegi mu ne majzum majzum yi nag ni ñuy jazami soit ñuy jazam bis sukuni ci sukun bu dee pronom personnel yi muy damair yi ñoom ñoo jiitu ñoom la ñuy après lam wala laa dugg bu boobaa sukun la ñuy maas ci fin wu fi'l mudaari boobu mooy huwa comme eh, verbe euh, fi'l dhahaba la joxe verbe dhahaba foofu da naan huwa par exemple da bu doon huwa bu lan laa koy conjuguer huwa yadhabu bu ma dugalee lam dama naan lam yadhab lam yadhab hiya tamit hiya bu ma ko doon conjuguer dama naan hiya tadhabu léegi ma dugalee lam dama naan lam tadhab lam tadhab demul moom ndaw si jigéen si fi newul el anta anta tadhabu ma ne lam tadhab ndax lam bee dugg wala ma ne laa tadhab mooy bul dem ana ana adhabu ana adhabu bu lam duggee da naan wala laa laa azhabu du ma dem nahnu nadhabu la woon bu lam walla laa duggee lam nadhab walla laa nadhab loolu mooy benn façon bi ñuy jazame mooy jazam boo xam ne sukkoon la masque néeg mooy nekk ci fin wu lan fin wu fin lu moo bi léegi beneen façon bi ñuy jazame mooy bi hadfi nuuni rafin mooy nuunu rafin boobu ñu amoon comme zahaba hum hum yadhabuuna nuun boobu waxoon nañ la bi ñuy gis fi'lul mudari'ul marfu' que ne loolu nuunu rafin lañ koy tudde nuun boobu nag ngay effacer boo ko effacer bu lam duggee wala laa da koy effacer loolu tamit noonu la ñuy jazame yi nga xamante ne ni pronom personnel muy damaa'ir yi ñoo leen moom ñoom ngay conjuguer bu dee ñoom la mooy hum bu dee verbe jalasa jalasa yaji bu dee hum dama naan hum yajlisuuna bu ma dugalee lam wala ma dugal laa ci kanamam dama naan lam yajlisuu te dootuma wax lam yajlisuuna ndax damay effacer nuunu rafin mooy nuun bi nekk ci fin bi dama koy effacer beneen bi mooy beneen pronom personnel bi mu damir bi nga xam ne bu dee moom ngay conjuguer lam dugg ci jiitu ko wala laa dootoo ko mënatee defaat yi da ngay effacer nuun bi nuunu rafin yi mooy huma huma yajlisaani ñoom ñaar de ñi fi newul de nga ne ñoom dañoo toog boo dugalee lam danga naan lam yajlisaa wala laa nga ne laa yajlisaa mooy effacé nga nuun bi walla antum beneen pronom personnel bi damir mooy antum antum tajlisuuna la woon bu ma dugalee lam dama naan lam tajlisu nga gis ne lii changé mooy nuun bi laay effacé bu lam wala laa bu nekkee ci kanam rek léegi damay effacé nuun bi beneen pronom personnel bi muy damir bi muy antuma antuma tajlisaani boo dugalee lam wala laa laa tajlisaa e yéen ñaar ñii laa bu leen toog loolu lay tekki laa tajlisaa bu leen toog mooy dama leen jox or bu leen toog tere leen interdiction totale bu leen toog lan mooy lam wala lam bu dee lam lam tajlisaa mooy ñoom masuñoo toog tooguñ masuñoo toog ñooñu eh, liggéey rek masuñoo toog ñoom comme lu mel noonu wala ay toog nii di seetaan wala di def leneen non ñoom manuñu lam tajlisa qat li mushahadati après nga continuer sa phrase masuñoo toog mukk di seetaan benn mbir ndax bëri yitte seen pastef gu beneen pronom personnel bi nga xam ne bu dee moom ngay conjuguer lam jiitu ko walla laa da ngay effacer ba mooy anti xam nga anti bu doon jalasa dama naan anti sii tajlisiina bu doon dahaba ma ne tadhabiina daxala ma ne tadxuliina léegi buñ jëlee jalasa na bu ci lam duggee lam tajlisi ngay wax lam tajlisi nuun bi ngay dindi boo dindee nuun bi yaa bi xëcc fa def lam tajlusi tam lam tajlusi léegi kon comme bu doon taaba lam tadhabi lam tadhabi léegi kon loolu mooy yi nga xam ne ñoo jëm ci ni ñuy jazame soit sukkoon lay doon wala ñu effacer nuunu rafin bi léegi mu ne am sira ay exemple lam mu ne exemple lam nga xam ne mooy masula am mu ne lam exemple mu jël exemple ci alxuraan mu ne lam yalid walam yuulad mooy suñu borom qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan ahad mu jël lam yalid walam yuulad nga gis ne lam yalid lam yalid sukun ci d ci daal bi walam yu ladd gisoo liñ doon wax sànq ne kii jawaas yi niñ gis moo yiy jazam lam ak laa benn fin la rek la ñuy jazam ndax bu dul woon loolu kon gisoo moo tax waxul lam yalit wa yuulan déedéet lam yalit mu indiwaat comme que beneen verbe la xam nga yalit mooy lam yalit yàlla masula jur kenn wala mu yuula te kenn juru ko jurul kenn te kenn juru ko ñooy ne kon jurul kenn loolu jëf la kenn juru ko beneen jëf la mooy beneen verbe la comme que beneen verbe la te lam yi benn verbe rek la mën a jazam mooy kon boo dugalee lam ci benn verbe beneen verbe wala ñëw da ngay dugalaat lam moo tax mu ne lam yalit walam yuulad lam yalit walam yuulad léegi laa laa am naa hiya bi bi nga xam ne day tere moom mu ne mu indiwaat ba léegi misaal quraan yi mu ne qaala ba'da a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim qaala qaa'ilun minhum laa taqtuluu yuusufa qaala sa suuratu yuusuf ala nabiyyinaa wa alayhi afdalu salaatu wassalaam mu ne sayyidunaa yuusuf alayhi salaam tu wassalaam mu ne qaala qaa'ilun minhum laa taqtulu yuusufa mu ne qaala wax na qaa'ilun benn aji aji kat minhum mbokk ca ñoom muy mbokkam yooyee nga xam ne ñoo ko dugaloon fan fii ghayaabatil jubbi dugal ko ca teen ba am kenn bañ dëralee plan histoire boobu tafsir newuñ ci kuuru tafsir waaye dañuy tekki nii rek nga xam ne histoire bu siiw boobu frère am bañ ko dugalee ca teen ba bañ xalaatee nan lañ koy def am ñu ne mu ne xaala mu wax qaa'ilun waxkat benn waxkat ci ñoom boo demee ci mufassirun yi dinañ la wax turu kooku rahmatullah alayhi minhum bokk ci ñoom ca frère am yooye laa taqtulu bu leen rey de laa taqtulu bu leen sàggal bu leen bu bu leen sàkkal pexe laa taqtulu bu leen ko nax saayal de bu leen rey yuusufa kii ñu naan yuusuf di suñu rakk ji mooy bu leen rey yuusuf mooy hypothèse ray bi moom sànni leen ko moom kon dalee na tere laa naahiya boobu laa taqtulu taqtulu na la woon laa dugg ñu def ko laa taqtulu yuusufa sayyiduna yuusuf ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaati wa azka salaam kon ñu gis ne kon exemple laa naahiya laa taqtulu boobu mooy bu leen rey léegi waxoon nañ la sens général mu def sens général lam négation au passé laa naahiya interdi interdiction kon laa lam mooy négation au passé li weesu lay weddi mooy loolu mas da am comme ñu tuumaal la benn affaire nga ne loolu masula am lam yakun xat loolu ay wax rek la ay nettali yoo xam ne amuñu fondement masuñoo xew hadal xabar lam yakun qat kanta xabaar bii ngeen di ngeen di ngeen di eh, awante lam yakun xat amul cosaan masu la nekk mukk mooy du dëgg rek alors que ba ba nekkee ci lan lan lan waxoon nañ la sànq ne moom abadan bu ma nee lam ya lan yadxulal jannata hein kaafirun billaahi wa bi rasul wa wa bi rasulihi sallallahu wa sallam laa yadxulal jannata du du dugg biir àjjana boobu la nee nga ne abadan mukk kaafirun yéefar boo xam ne dafa weddi kan la weddi dafa weddi suñu borom subhaanahu wa taala ba pare weddi ndawam bi di yonentam bi sallallahu alayhi wa sallam kooku wala nee nga ne abadan léegi kon gis nañ lam ak laa naahiya léegi mu ne mulaaxaba mooy nataa benee jàppal njariñ gi bàyyil xel mu ne idaa waqa'at hamzatul wasli ba'da al-fi'l al-mudaari' al-majzuum bis-sukuuni fa yuksaru al-harfu al-axiiru lijtinaabi ijtimaa'i as-saakinayni wa yabqa al-fi'lu majzuuman bis bene bi bàyyil xel njariñ gi ngi mën naa yóbbe ci ay njuumte bu dee bàyyiwoo ci xel mu ne idaa waqaat bu dee dafa rot hamzatul wasli li ñu naan hamzatul wasli gisoon nañu ko ca règle dictée xam nga gën nañ koo def ndax lii dañoo dugg ci les la la le vif du sujet ndax lii moom yii nii mooy yi nga xam ne mënuñoo wax grammaire sans yii yële sax ci lañ woon mais yii c'est que di ko boolee dictée léeg-léeg mieux vaut nga concentré wu ci ba jàpp ko gennum jàpp door a duggaat ci yooyu moo tax boo seetloo boo pagi boobaak léegi gën nañoo def dictée gëj nañoo def digte xam loolu la mooy yii nii mieux bàyyi ci xel bu baax a baax foog naa digte bi mujj woon def ca ismul mawsul xam nga ne lool sori na ismul mawsul pronom relatif bañ koy gis booba booba lañ mujj woon gis digte waaye lii nii boo ko bàyyiwul xel man na laa indil ay jax-jaxal wala ay erreur yu bari yooy def moo tax mu ne ida waqaat bu dee dafa rot hamzatul wasli hamzatul wasli mooy bi nga xam ne dama hamza bi nga xam ne day tax moom dama ciy def liaison xam nga waxoon nañ ne hamzatul qat'i bu dee moom manuma def liaison comme yi nga xam ne ay af'alu tafdil la buñ ne akramun naasi muhammadun sallallahu alayhi wa sallam akramun naasi bu boobaa manuma ne muhammadun akramun muhammadun akramun naasi ndax a boobu hamzatul qat'i la alors que bu ma nee euh, masmuhu maa ismuhu la léegi ma ne masmuhu lan mooy turam boobu mën naa def liaison bi ndax hamza boobu nekk jiitu ci ismu ham ci alif boobu hamza boobu noonu hamzatul wasli lañ koy tudde mooy hamza bi nga xam ne damay def liaison ak moom mu ne nag bu dee hamzatul wasli moom moo nekk avant fi'lul mudari' al majzum bi bi nga xam ne lam wala laa moo ci dugg mais ban façon majzum est-ce que bi ñu bi nga xam ne dañu effacer nuun bi mu ne déedéet bi nga xamante ne nii sukkoon lay doon mu ne fa yuksarul xarf al axir ci yoon mooy dañuy sukkoon lay doon mooy fi'lul mudari' bi bu ci lam comme yazhabu bu ma amee verbe yazhabu ma dugal lam ci kanam damaa lam yazhab voilà loolu la wax sukkoon boobu nekk na ci mu ne bu dee nag hamzatul wasli moo jiitu moom moo ñëw bokk après dafa ñëw après après lan fi'lul mudari bi kon lam yazhab après fi'lul li euh, topp ci fi'lul mudari bi ci hab boobu yazhab mu am loo xam ne hamzatul wasli la comme al comme al al ñëw xam nga al damay def liaison mooy xuruf al xamariya yi comme lam yazhab al mudiru lam yazhab demul al mudiru directeur bu boobaa manuma ne lam yazhab al mudiru ndax waxoon nañ la ne arab daa am lu muy tere mooy iltiqa'u saakinayni ñu koy wax tamit ijtima'u saakinayni ñaari sukkoon du ñu daje ci arab bu ñu naree daje dañuy dindi bu bi nekk ci kanam di jiitu maskolan kasra lool waxoon nañ ko fi waxati ko loolu nag la lay fàttali nii di la ci bàyyiloo xel ne la bu dee hamzatul wasli dafa ñëw après fi'lul mudari bi comme mu mudari mooy lan boo xam ne majjum lañ bi yazhab après hamzatul wasli comme li ma wax léegi al mudiru al boobu hamzatul wasli la mu ñëw mu ne bu boobaa mooy fi'l mudari il faut mu nekk loo xam ne sukkoon lay nekk waxuma boo xam ne dañoo xalaf nun bi waxuma boobu bu dee sukkoon la maa comme yadhab léegi al ñëw mooy comme loo xam ne hamzatul wasli comme al al mudiru mu ne bu boobaa fa yuksarul xarful axiiri araf bu mujj bi nekk ci verbe bi comme yadhab dañ koy def bi dañ koy kasra au lieu ñu ne lam yadhab lam yadhab bi la ñuy wax ndax lan pourtant lam yadhab la waroon a doon mais al bi topp ci moom al diiru moo tax yadhab bi ngay wax pour nga def liaison bi lam yadhab bil mudiiru voilà mu ne lan moo tax nag ñuy def moom mu ne lijtinaa bi ijtimaa'i ni ndax dañuy moytu dajaloo booloo boo xam ne nar na ko dajale dana ko booloo taqaloo as saakinayni ñaar yi nga xamante ne ni ñaari sukkoon lay doon comme ya hab hab ak al léegi dañuy dindi ab bi ñu def ko bi bàyyi al bi muy bil yadhab bil mudiru loolu la lay wax mu ne wa yabqa mu des al fi'lu verbe bi ba léegi yadhab boobu majzuman bi sukuni boo koy boo koy analyser da nga naan fi'lu mudari' majzumun bi sukuni loolu ngay wax doo gis bi bi naan majzumun bil kasrati déedéet majzumun bis sukkuuni ndax li ko waral xam nañ ko moom lañ wax léegi mooy dañuy bañ al bi nekk ci almudiiru ak ab bi jeexe ci yazhab ñu taqaloo looloo tax mu ne exemple ñun joxe nañ exemple léegi moom muy joxe exemple lam bu njëkk bi lam yazbah kabshan lam yazbah rendiwul kabshan ab kuy lam yazbah rendiwul kabshan ab kuy nga gis lam yan bax bax lam yadbax kapshan ndax kapshan nga gis fii fi'lul mudari'ul majzum bi dañ koo respecté bi lam duggee yadbax yadbaxu la woon yadbaxu kapshan ma ne lam yadbax masula rendi kapshan am kuy mooy am mouton ab bélier léegi nag mu lay wax règle bi mu la jox sànq ne bu dee nag da après fi'lul mudari' majzum bi nga xam ne sukkoon lañ commencé hamzatul wasl laa topp ci moom comme al bu boobaa nan laay def bu boobaa nag damay jël ah bi ah bi ma def ko xi mu ne na xoolal même exemple baa jël caption ma def ci al ci kanam après ñu xool vérifier nan lay demee mu ne lam yazbahil caption xam nga lam yazbah caption mooy masula rey meen nun kuy mais bu ma nee lam yazbahil caption kuy mi fi ne woon de kii moom masu ko reyu ko moom moom du moo ko rey noonu lam yadbahil kabsha moom rendiwul xar mi de rendiwul kuy mi de du moom nga gis ne lam yadbah la woon al al dugg bi al ñëwee kon ñu ne lam yadbahil kabsha loolu moom la lay wax ci exemple bi nii mu joxe noonu léegi mu ne i'rab i'rab bi muy i'rab ñaari verbe kon ni ñu ci fi al fi'lul mudari al majzum ak am mansub ak fi'lul mudari al marfu léegi mu ne i'rab li ñuy i'rab ni lam yadhhab la ak lam yadhhabu lam yadhhab boo koy analyser da naan lam jaazim minal jawaazim la ci jaazim ci jawaazim yi la bokk mooy day jazam ni ñuy jazame soit muy jazam ñu mu nekk sukkoon verbe bi muy dugg mu nekk sukkoon ci fin bi wala ñu effacer nuunul rafin bi kon mu ne kon da naan lam jaazim wala nga ne minal jawaazimi boo ci wax baax na après yadhabu nga ne fi'lu mudari' fi'lun mudari'un majzumun bi sukuni mooy dafa leer fi'lu mudari' la boo xam ne majzumun daf ko majzum bi sukkooni ci sukkoon mooy lam yan hëb hëb hëb nga ne huwa huwa bi nag yaa koy xool ndax yaay xam ne amul phrase bu dul am sujet comme que lam yan hëb mooy demul te sujet bi newu fi yow yaa naan yow yaa koy jëli ne huwa comme ko góor la te benn la mooy il dahaba yadhabu kon nga ne huwa damirun walla nga ne wa fa'iluhu damirun mustatirun taqdiruhu huwa loolu bu la neexee nga wax wa fa'iluhu ta sujet verbe yadhhab bi de damirun ab damir la boo xam ne dafa nëbbatu mustatirun dafa nëbbatu taqdiruhu niñ koy mën a nattalee mooy huwa mu ngi mel ni huwa moo fi newoon lam yadhhab huwa wala huwa lam yadhhab loolu mooy analyse bi njëkk bi mu ne lam yadhabu léegi lam yadhabu danga naan lam jaazim yadhabu fi'lun mudari'un majzumun fi'lun mudari'un la boo xamante ne nii moom majzumun bi hadfi nuuni raf'i nan lañ ko jazami mooy mooy beneen façon jazam bi ndax dañ ne woon ñaara am soit ñu def ko sukkoon fin bi wala ñu effacer nuunu rafin bi comme da nga naan majzumun bi hadfi ci effacé bi ñu effacé nuunu nuunu rafin nuun bi nga xam ne nuunu rafin la comme yadhabuna dañ koo effacé ndax bi lam duggee nga ne wa waaw bi nekk ci yadhabu fa'ilun mooy sujet bi damirun mabniyun damir la boo xam ne moom du changer mu ne nag tamarin exercice adxil lam alaal afaali taaliya wanta bi ila taxayuraati fi aaxiriha mu ne dugalal mu ne dugalal lam ci verbe yii di ñëw te nag nga def attention bàyyi xel ci changement yi nga xam ne bu lam duggee moom lay opérer ñooy opérer ci fin bi yooyu nag yow lañuy xaar nga defal ko sa bopp mooy ne lan ngay dugal ci verbe yi ñëw mais boo ko ci dugalee changement yi nga xam ne ñoo war a opérer wu ci fin bi ñoom nga war a changer mooy jeexitalu verbe bi ñu dugg muy jëf ji ñu dugg dafa war a am jeexital foofu mooy doo ko bàyyi ni ñu ko commencé woon wala bu dee daa am loo ci yokk wala loo ci wàññi loolu yaa koy xool mu ne nag yooyu yaa koy def na nga bàyyi xel ci changement yooyu ci ci lan ci jeexitalu verbe bi mu ne kon verbe yi ci nga war a dugal lam ba pare fin yi yow yaa koy toppatoo yadhabu bi moom yomb na léegi lañ jóge ci arab ko mooy dem na moom mu ngóor mi fi newul yadhabuna mooy hum yadhabuna il avec s ñoom de dem nañu nasma'u yi yëpp dañ ciy dugal lam après yaay xool nan ngay doxal nasmaaw boobu it mooy dégg nañu ñun dégg nañu yaqra'unahu ñu ngi koy jàng yaftaxu ubbi na tafuzuuna tonowu ngeen wu ngeen mooy gañe ngeen taf'alina yow ndaw su jigéen si taxaw sama kanam may wax ak yow jëf nga def nga yazhabaani ñoom ñaar ñu góor ñi fi newul dem ñu nga noon di dem yajtahiduuna ñu ngi góor góorlu ñu ngi yulli seen dayok coono adrusu maa ngi jàng kon yooyu ngay dugal làmp après yi nga xool nooy def yazhabu yazhabuuna nasma'u yaqra'uunahu yaftahu tafuuzuuna taf'aliina yazhabaani yajtahiduuna ad-duruusu léegi beneen exercice bi utubut xarakatamaa lawnuhu ahmar maasal li nga xamante ne nii moom moo nekk en mu ne lam yanti lam yanti après xaaf bi ñëw xaaf bi yaa koy maas arrusu lam bi ñëw arrusu lam bi ñëw lam bi yaa koy maas bi ray bi ray après raa bi ñëw raa bi yaa koy maas alxa xaaf bi ñëw am shadda alxa xaaf bi ñëw am shadda yaa koy maas lam yanti xaaf bi ñëw yaa koy maas ardusu lam bi ñëw yaa koy maas bi ray raa bi ñëw yaa koy maas alxa xaaf bi ñëw am shadda yaa koy maas mu ne beneen bi laa tala laa tala après baa bi ñëw baa boobu yaa koy maas fil mas ji daal bi ñëw yow yaa koy maas laa talla après baa bi ñëw kooku yaa koy maas fil ji daal bi ñëw yaa koy maas bu njëkk bi lam xaaf bi arrusu lam bi bi xayri bi xay raa bi xaaf bi ñëw am shadda mooy ne yonent yi alayhimu salaam tuwa salaam ñoom duñu génn ci seen làmmiñ yi lu dul dëgg duñu wax lu dul dëgg ñoom duñu wax lu dul dëgg mooy ne yonent yi alayhimu salaatu wassalaam ñoom duñu wax lu dul dëgg bi ñu tegu mooy bul foog ci jàkka ji laa talaa baa bi ñëw yaa koy maas fil ji daal bi ñëw yaa koy maas loolu mooy bul fot yi biir mosquée bi ci jàkka ji beneen phrase bi lam ba après xaa bi ñëw lam ba xaa bi ñëw yaa koy maas ibrahim après miim bi ñëw yaa koy maas ibna ibna après xaa bi ñëw yaa koy maas tamit lam ba xaa bi ñëw yaa koy maas ibrahim miim bi ñëw yaa koy maas ibna xaa bi ñëw yaa koy maas mooy yonent Yàlla ibrahim alayhi wa ala nabiyina afdalu salaatu wassalaam rayul rayul woon doomam muy Ismaila alayhi asal alayhi salaatu wassalaam léegi kon loolu mooy exercice boobu beneen exercice bi anchi jumlatayni taamatayni fil uulaa fi'lun mudaari'un majzuumun bisukuuni wa fi thaaniyati fi'lun mudaari'un majzuumun bi hadfi nuuni raf'i kon mu ne anchi créer jumla tay ni ñaari frase taama tay ni yu mat sëkk fil ula phrase bu njëkk bi fi'lun mudari' day am fi'lun mudari' majzum boo xam ne dañ koo jazam bi sukuni bii nag sukun mooy fin wu fi'lun mudari' bi nga fi utiliser sukun lay nekk ci fin boobu première phrase bi wa fi saaniya ci deuxième phrase bi fi'lun il faut mu nekk fi'l muy verbe boo xam ne mudaari verbe inaccompli wala présent continu mooy jamono ji jëf ji di xewe majzum mais boo xam ne nag dañ koo jazam bi hadfi nuuni rafi boo xamante ne nii cette fois-ci pas sukkoon lay jeexe mais dañuy asaf dañuy effacer nuunu nuunu rafi bi boobu tamit yaay créer ñaari phrase yooyu loolu mooy exercice boobu beneen exercice bi mu ne rakkib jumlatan bil kalimaatil aatiyati rakkib créel jumlatan ab phrase ab phrase bil kalimaati uti nga nga jëfandikoo baat yi al aatiyati yii di ñëw mooy phrase bi nga xamante ne nii moom nga war a defar baat yi di ñëw ngay jëfandikoo allahi allahi allahi mooy subhaanahu wa taala borom bi tajlisu yi nag mooy dañoo jaxase affaire bi phrase bi nu demee nii yow yaay koy tëggaat ni mel dañoo jël mooy comme ni ñu waxoon bee passé cours bee passé ne mu ngi mel ni ma jëloon benn nag wala xara jël bët bi def ko ci tànk bi jël tànk bi def ko ci nopp bi jël nopp bi def ko ci gen gi jël geen gi def ko ci baat bi après jaxase lépp après ne la nag recomposer ko loolu lañu lay wax kon mu ne lu kon yii nii loolu la ra allahi mooy borom bi subhaanahu wa taala tajlisu toog mooy ngeen toog ñu góor bi yudilluuna dañuy sànk allahi tajlisu ngeen toog ngeen toog yéen yudilluuna dañuy sànk sabili yoon laa déedéet bul alladina ña nga xam ne ismu mawsul maa ànd ak an wëliif mooy dañ lay soril an soril la léegi yow yaa koy allahi buur yàlla tajlisu toog ak ngeen yu ak yudilluuna dañuy réeral sabili yoon laa déedéet alladina ña nga xam ne maa ànd ak an dañ lay soril exercice bu mujj bi ci série d'exercice mu ne enrib maa lawnu ahmar léegi mu ne analyser li nga xam ne couleur dafa nekk en rouge léegi dalay jox phrase bu gudd boo xam ne leen lenn rek nga ci analyser li naa la ko wax mu ne yaa sufiyaanu wa yaa maryamu laa taqulaa illaa xayraa yaa sufiyaanu wa yaa maryamu laa taqulaa illaa xayran wala laa taqulaa illaa xayran mu ne yaa sufiyaanu e eh, yow sufiyaan tur la comme as-sahaabiyul jalil abu sufiyaan abu sufiyaan moo nekkoon abu sufiyaan ibnu xarbin radiyallahu taala anhu yaa sufiyaan e eh, wala sufiyaan ibnu uyayna wala sufiyaan ibnu sa'iid ibnu thawri amirul mu'minin fil hadith wala Sufyan ath-Thawri ibn Sa'id ath-Thawri rahmatullah alayhima mooy Sufyan tur la kon wa yaa Maryamu yaa bi mooy dañ koy utiliser ngir woo nit yooyu dinañ ci ñëw insha allah mais du nekk ci cours yi nii xam naa bi ñii ci tegu deuxième partie bi bu ñuy gis munaadaa bu ñu ñëwee foofu insha allah dinañ gis yaab yi comme bu ma newoon ci France o oh, Soufiane mooy bu may woote o oh, o oh, Jean yaa ayyuhan naas wala waaw yaa Soufiane hé yow Soufiane wa yaa Maryamu ak yow Maryam laa taquulaa bu leen génn ci seen làmmiñ bu leen wax de illaa xayran lu dul lu baax yow Soufiane ak yow Maryam bu leen wax lu dul lu baax de léegi nag lan ngay analyser mu ne laa taxuwulaa moom ngay analyser laa taxuwulaa analyser laa taxuwulaa moom ngay analyser léegi nag mu des beneen partie ci cours bi al fi'lul mudari'ul majzum numéro 2 ndax al fi'lul mudari' dañ la ne woon dafa am fi'lul mudari'ul majzum dafa am jawaazim yoo xam ne li fi'lin waahid ak jawaazim li fi'layni partie bi ñu gis nii mooy fi'lul mudaari jawaazim yi nga xam ne comme lam ak laa nga xam ne ñoom benn verbe rek lañ mën a jazam boo yokkee beneen rek da nga koy indiwaat comme lam yalit walam yuulat te mënoo wax lam yalit wa yuulat kon lool mooy benn verbe rek ñoom lañ mën a def léegi nag mu am beneen fi'lul mudaari yeneen al jawaazim nga xam ne yooyu ñoom ñoom ñaari fi'l mën nañoo jazam ñaari fi'l mooy soxlawul ngay indi wa te yooyu moom la ñuy gis fii mooy deuxième partie bi nga xam ne moo concerné suñu cours bi kon al fi'lul mudari'ul majzum deuxième partie bi mu indiwaat définition bi ñu gisoon sànq al fi'lul mudari'ul majzum nuqtataani yujzamul mudaari'u dañuy jazam fi'lul mudaari' ida sabaqahu bu dee da ko jiitu jaazimun ab jaazim mu ne nag gisoon nañ bee passé yi nga xam ne benn fi'l la rek lañuy ñuy mooy lam ak laa bokk na ci lam ak laa fii nag minal jawaazimi mu ne bokk na ci yi nga xam ne dañuy jazam li fi'l lay ni ngir ñaari verbe cette fois-ci pas ngir benn verbe rek benn jëf mu ne yooyu ñooy ñan in bokk na ci in yii yëpp dinañ ñëw ci li muy teg ak man ak maa ak mataa ak ayna min non in ak man bokk man lu ma wax min déedéet du min in ak man ak maa ak mataa ak ayna min non in bokk in la man maa mataa ak ay na yii nii nii gis nga yii ñoom mën nañoo jazam comme par exemple kaawu lam yalit walam yuulat xam nga dama ne lam ak lam ñaari lam laa indi ndax ñaari verbe la yalit ak yuulat verbe yoo xam ne bokkuñ yooyu nag la la bëgg wax ne bu doon yii la bu ma defoon bu ma defoon in moom soxlawul ma indiwaat naan in indi verbe newaat in indiwaat beneen verbe te yooyu dina ñëw ci exemple mu ne la mulaaxada bala moo ñëw ci exemple yi te tamit ci ñëw ci exemple ci la lay joxaale définition yi nga xam ne moom lay définir la yii di tekki mu ne mulaaxada nota bene bàyyil xel lii seetlu ko da téye ko mu ne hadihil jawazimu jazimatun li fi'layni ida tadammanat ma'na shart mu ne la ma la wax mooy in man ma mata ak ayna ñoom ay jawazim lañ mooy dañuy jazam mooy soit ñu def sukkoon fin wu bi wala ñu effacer ñoom bu ñu duggee soit ñu def sukkoon fin wu verbe bi wala ñu effacer noon ba mu ne nag ñoom dañ koy def ñaari verbe lañ koy def mais à condition ida tadammanat bu dee dafa dafa dafa dafa dafa làmboo dafa mooy ne ñoom ñoom bi walla man wala maa ñoom dañoo yor dañoo ràngoo sàngoo ràngoo di jouer rôle dañoo am maanaa charte mooy maanaa condition bu dee dañoo yor sensu condition comme bu ma nee boo defee lii am lii bu dee yu mel noonu lañ am bu boobaa lañuy ñuy ñaari fin la bu dul loolu bu ñu ko def kon loolu lu am solo la kon loolu mooy verbe bi ma ma ne kii day jazam ñaari mooy il faut mu nekk ne moom day tekki in bi wala man de yooyu dafa yor sensu condition comme ñu naan boo defee lii am lii léegi mu ñëw. ma jawaazim yi mu ne la majzum bi sukun comme bële rek comme yi ak bi harfi nuuni rafi moo am yii nii ñu la ñoom bu ñu duggee mooy in man ma ay na bu ñu duggee ci pronom personnel yi muy fin loolu damaa eri yi may may bëgg lim te yépp benn la moo yeen doon wax ci naa naa mansuub ak fi'lul mudaari mansuub ak fi'lul mudaari mansuub même yi la mu ne yooyu noonu mooy euh, pronom personnel yi nga xamante ne nii tamit ñoo ne woon tamit même pronom personnel yi la mooy boo leen jàppee yooyu bu ñu di conjuguer bu ñuy conjuguer yooyu noonu ñoom sukun la fi'l mudari' bi di jël ci fin bi bu im duggee wala man wala ma wala mata la walla ay ayna moo tax mu ne majzumun bi sukuni bu dee dañuy conjuguer da ngay conjuguer verbe yoo xam ne yii nga koy conjuguer pronom personnel yi huwa wala hiya wala anta wala ana wala nahnu bu dee yooyu la moom bu dee yooyu sukun lay nekk mooy bu dee yooyu ñoom la ngay am sukun la fi'lul mudaari bi di jeexee exemple mu ne in tajtahid tanjah in tajtahid xam nga waxoon nañ ne fu mu am ngir mu jasam ñaari kii fi'l da doo soxla naan in ba pare naan in comme li nga wax lam yat walam yu bu boobaa il faut mu am sensu condition exemple bi mu joxe mu ne im taj taj boo góor-góor loolu tam ndax di nga di nga lan di nga réussir loolu condition la mooy condition wu réussite mu ngi ci góor-góorlu il faut nga yulli sa dayoo coono ngir nga mën a la nga mën a nga mën a tex nga mën a gañ mais bu dee defoo doo am tus kon loolu sans su condition la am mo gis nga in taj taxit am nga ñaari verbe la taj taxit taj jax te in rek la utilisé alors que ci lam yalit wala mu yuulam da nga am lam ci kanam wa pare nga amaat wa ak su bi e lam yuulam nga indiwaat alors que yii doo ko soxla kon in taj taxit sukkoon la tan jax sukkoon la bu ma ne woon tamit loolu mooy euh, bu dee huwa bi dama naan in huwa in yajtahid yanjah bu doon hiya ma ne in tajtahid tanjah moom ndaw si bi fi newul buy góorgóorlu rek di réussir bu dee anta yow ku góor gi ma ne in tajtahid tanjah booy góorgóorlu di réussir bu dee ana man dama naan in ajtahid bu ma góorgóorlee de sàllaaw an jax de dinaa dinaa dinaa dinaa réussir ndax mu des ndax mu danga naan in najtahid nanjah ñun de bu ñuy góorgóorlu di réussir in najtahid nanjah léegi mu am beneen façon yi ñuy jazame mooy bi xarfi noonu rafin comme niñ ko gisoon mooy da ngay xalas noonu rafin bi te yooyu bu dee da ngay conjuguer pronom personnel verbe boo xam ne pronom personnel yi moom ngay attaché fi'lu lii nuunu yi mooy hum ak huma ak antum ak antuma ak anti hum mooy ñoom ñi fi newul il avec s huma ñoom ñaar ñi fi newul tey góor antum yéen ñu góor ñii di ma xool may wax ak yéen antuma yéen ñaar ñu góor ñii wala yéen ñaar ñu jigéen ñii taxaw nii may wax ak yéen anti yow mu jigéen mii nekk sama kanam may wax ak yow kon bu dee yooyu moom da ngay effacer yii nii bu dee ñoom ngay conjuguer in dugg wala man wala maa walla mata wala ay na jiitu verbe bi da moom du ne du ne nun ngay dindi du ne kii bokk da ngay def sukkur mais nun ma ngay dindi exemple biñ jëloon sànq in yajtahidu bu dee hum dama naan hum verbe bi moo ko doon conjuguer yajtahidu na la in dugg ma ne hum yajtahiduuna laay wax léegi mënuma la in dama naan in yajtahidu yanjahu bu dee góorgóorlu nañ di ñoom ñoom ne yanjahu dinañu réussir bu dee huma ma ne in yajtahidaa yanjahaa ñoom ñaar de bu ñuy góorgóorlu di gagner di réussir antum ma ne in tajtahidu tanjaxu bu ngeen di góorgóorlu rek ngeen di tonaw ngeen di bokk ngeen di gañe bokk ngeen di réussir bokk antuma nag antuma danga naan in tajtahidaa tanjaxaa bu ngeen di góorgóorlu yéen ñaar ngeen di réussir yéen ñaar anti nga ne in tajtahidii tanjaxii in tajtahidi yi yow ndaw si de booy góor góorlu rek booy góor góorlu rek in tajtahidi booy góor góorlu ah booy góor góorlu tanjahi di nga réussir kon loolu kon nga gis ne loolu kon mooy li concerne ñaari façon jazam yi ci sukkoon wala rek ñu jazam ko ci lan ci effacer noonu bi mu ne la nag léegi am si la ay exemple ngir nga comprendre xam ay yii nii yan lay nan lay tekki ay in man maa mataa ak ay na mooy jawaaz yi ñi nga xam ne ñaari verbe bu ñoom lañuy jazam mu ne la in exemple in tafaalu xayran tajidu xayran in tafaalu xayran tajidu xayran bu ngeen di def lu baax fekk fa lu baax fekk lu dajeeg lu baax ku def lu baax am lu baax in tafalu xayran bu ngeen def lu baax tajidu xayran fekk lu baax àddina bii sax loolooy règle bi examen moom de toute façon bu dee yow opération yi la jox yépp deux plus de nga def seen ba pare yow ñuy jël ci résultat yi yow xam nga li ngay xaar alors que ku def 2 plus 2 égale 4 moom xam na li muy xaar moom it bu defee lu baax lu baax la fay fekk nga gis ne kon in condition mooy bo in tajtahidu comme yi gisoon bu ngeen di góorgóorlu wala me ne in tadxul ontika booy dugg ma lay jox mooy booy dugg si rek ma lay jox gis ne kon loolu mooy in loolu lay teg charte condition la mooy bu ma dugalee in mooy am na fu alxuraan wax loolu yu'tikum xayran mimma in in in in tajtanibu kabaa'ira ma tunhawna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum in taj in taj in in in tajtanibu bu ngeen moytandikoloo bu ngeen moytandikoo kabaa'ira maa tunhawna an yu mag bàkkaar yu mag yi nga xam ne moom lañ leen di tere dinañ leen jéggal ah dinañ leen intaj intaj tani bu kabaa'ira maa tunhawna anu nukaffirankum sayyi'atikum bu boobaa nag ñu effacer seen bàkkaar yi mooy seen yeneen ñaaw kéef yi nga xam ne tollu mooy yu ndaw yi bu ngeen defi mooy tundikoo yu mag yi rek yu ndaw yi moom ma effacer leen ko kon mooy charte la condition la in léegi lool léegi man in nga gis ne in ci fi'l bi lay dugg direct mais in dafa am lu muy teg in tafal booy def in tadxul booy dugg in taxruj booy génn ainsi léegi man mu ne exemple man yadhak akhiran yadhak kathiran man lii proverbe la man man yadhak akhiran yadhak kathiran képp koo xam ne dafay ree moom moo mujjee reetaan de dina ree lu bari xawma france français da koy wax dina dina ree bien ci ree ki mujj ree mooy lii dina ree bu baax dina man a kekku voilà dina man a kekku bu baax ki mujjee ree mais ki nga xam ne moo njëkk a ba pare ñu ñu ñu ñu rëq ndiggam moom après moom dootu ko taal mais ki nga xam ne moo mujjee ree ñépp mooy du amaat après moom moom bu ko neexee kekku moo tax man loolu lay tekki képp koo xam ne yadhak dafa ree axiiran mujj nekk ku mujj ree yadhak dina ree kasiiran lu baree bari lay ki lay ree di kékku waaw léegi mu des maa mu ne maa exemple wa maa tafaalu min xayrin ya'lamuhu llah wa maa tafaalu min xayrin ya'lamuhu llahu wa maa tafaalu da xam ne na ngeen yëg ne lépp lu ngeen xam nga maa ak man gisul nañu ko man dañ ne woon lil aaqili ngir ñuy ismu mawsuul la ngir liy xalaat pronom relatif ngir ñuy xalaat ma pronom li ghayril aaqili ngir ñu dul xalaat moo tax man yadhak ku jëf ku reetaan nit mooy ree duñ ma ne xar maa ngay reetaan la vache qui rit bu ko fi kenn tudd moom loolu vache buy ree bu xewoon ci dëkk bi léegi gaa yi abale mu ne kon maa bi mooy maa ismu mawsul li ghayril aqili mooy lépp loo xam ne wa lépp loo xam ne jëf ngeen ko min xayrin ci lu baax ya'lamhu xam na ko allah allahu buur yàlla wa maa taf'alu min xayrin lépp loo ngeen xamante ni nii dangeen koo jëf min xayrin ci lu baax ya'lamu dina ko xam allahu buur yàlla subhaanahu wa taala loolu kon loolu noonu loolu da ngay gis ne léegi ñaata ñaata ñaata kii jasam xoolal bu ñëwee ci inn in tafaalu ak tajidu in tafaalu xayran tajidu in tafaalu mooy bu faala bu ngeen jëfee xayran lu baax tajidu mooy verbe wajada yajidu di ngeen fa fekk xayran lu baax man yadhaku yadhaku verbe dahika yadhaku dahika reetaan na yadhaku dina ree mu ne kon man yadhaku man yadhak bopp man yadhak ku ree axiram yadhak dina ree kasiiram nga gis ne ñaari verbe mooy ñëw te kenn dugalul neewul man yadhak axiram wa man yadhak axiram déedéet ndax boo dugalee loolu leneen ngay tekki mooy ne bii ñaari verbe lay mën a jasam moo tax nga ne man yadhak akhiran yadhak kathiran in taf'alu xayran tajidu xayran wa ma taf'alu min xayrin ya'lam ya'lam mim boobu da nga koy sukkool ya'lamhul waaw wa ma taf'alu lépp loo xamante ni jëm ngeen ko min xayrin ci lu baax min xayrin ci loo xam ne yiw la ya'lamu dina ko xam allahu buur yàlla subhanahu wa taala kon nga gis ne ñaari weer bi maa duggee tafalu te waxuñ tafaluuna min xayri waxuñ ya'lamu hu allah beneen bi muy mata mata ta'tasim mu ne exemple mata ta'tasim bil haqqi tafuz saa boo moyee bil xaq ci dëgg de tafus di nga tonow di nga gañe lu xew moyal ci dëgg boo moyee ci dëgg tafus di nga gañe xam nga lii tamit day teg alxaq day teg ci suñu borom subhaanahu wa taala ah mata ta'tasim bil haqq wa man ya'tasim billaahi ngay gis ci alxuraan ah, mata ta'tasim saa boo bil haqq ci dëgg bi suñu borom mi nga xam ne mooy dëgg waaye tamit ci boo génnee foofu ci dëgg rek tafus di nga tonaw di nga gañe léegi kon nga gis mata ta'tasim mooy verbe intasama ak verbe faza yafuzu fawzan gis ñaari verbe mata ta'tasim bil haqq tafuz léegi mu des ay na kon mata mooy saa soo xam ne saa yoo xam ne mooy nga bil haqq ci dëgg tafuz di nga gën tonow léegi ñëw mu ne ayna tadhhab adhhab ay na mooy foo mën nekk aynama tuwallu wujuhakum aynama tuwallu bokk fa samma wajhullah fu ngeen mën a féete rek xam ngeen ne yàlla moom yàlla xam-xamam ma ngi ànd ak yéen manu ngeen a nekk fen naan fii nag moom échappé naa yàlla bu ma neexee def lu ma neex ah ah foo nekk rek yàllaa nga fa ndax yàlla nekkul fenn ndax place du ko du ko peeg yàllaa ngi ci kër gi mu ngi ci asamaan si mu ngi ci suuf si mu ngi fépp fu ma dem mu nga fa loolu waxu ahlul bid'a wal ahwaa'i lañu kon ayna tadhab foo mën a dem rek adhab maaka ma dem ànd ak yow tadhab nga gis lan ay na dafa dugg tadhab foo mën a def léegi azhab ndax ñaari verbe yooyu même verbe bi la mais conjugaison yi bokk mooy yow foo mën a dem man ma dem ànd ak yow ma ñëw fa ànd ak yow foo man a dem ma dem fa ànd ak yow kon léegi mu ne sens général in in mu ne mooy si in tafalu xayran bu ngeen defee lu baax si mooy si si vous faites du bien ah vous trouverez du bien léegi man mooy celui qui ma mooy ce que mata mooy ay na mooy mata mata mooy quand te mooy lorsque tamit ayna mooy où ou que foo mën a nekk kon loolu mooy sens général yooyu léegi nag mu ñëw ci inrab analyse analyse in tajtahid tanjah booy góorgóorlu rek tan jax di nga réussir mu ne in jazimun li fi'layni shartiya moom in shartiya lañ koy tudde tamit mooy in la boo xam ne condition conditionnel la mooy lim lay wax pour mu mën a nekk il faut nga def leneen li mooy in taj tahit pour nga réussir il faut nga góorgóorlu mu ne kon in jazimun li fi'layni moom jaay jazam ñaari fin la ñaari verbe taj tahit te comme que in shartiya la am mooy lan mooy condition booy moom in la boo xam ne pour conditionnel léegi charte bi lii mooy phrase li ñu naan phrase hypothético euh, conditionnel hypothético conditionnel léegi charte mu ne phrase euh, taj taxit charte la mooy charte bi mooy condition pour nga réussir mooy nga góorgóorlu kon ijtihaad bi il faut mu am ngir nga mën a najaax bi mën a am mooy boo góor góorgóorluwul doo réussir kon charte la mu ne fi'lun mudari'un majzumun bi sukun kooku fi'lun mudari' la boo xam ne dañ ko jazam ak sukun anta anta bi mooy damirun mustatirun fa'il yaa koy jëli kan bu góor bu kan góorgóorloo yow kon damirun damir la ba muy gisoon mustatirun mais bu nëbbu fa'ilun te mooy sujet bi tanjax jawaabu chart mooy tontu jawaab mooy tontu charte bi ndax loolu loolu lay tekki moo tax ñu naan hypothético conditionnel ndax hypo dafa hypothétique ngir mu mën a nekk il faut lii am euh, kon jawaabu charte mooy tan jax moom jawaab mooy tontul charte bi in taj tahit bu góorgóorlu lan lay am mu ne tan jax fi'lun mudari' la moom tan jax majzumun bi sukuni moom dañ koo jazam ci sukun nga jëli anta yaa koy jëli damirun mustatirun fa'ilun anta de damir la boo xam ne mustatirun dafa nëbb fa'ilun te sujet la loolu mooy analyse bu njëkk bi léegi beneen bi in tajtahidu tanjahu bu ngeen di góorgóorlu yéen ñii tanjahu di ngeen réussir kon nga ne in jazimun li fi'layni ta moom shartiya la in shartiya mooy inconditionnel la tajtahidu mooy charte bi mooy bu ma ne booy ñëw ma lay jox booy boobu ma wax booy ñëw booy boobu mooy chart ya ñëw bi mooy chart bi mooy pour ma jox la condition bi chart bi ma teg muy condition pour ma jox la mooy nga ñëw kon mooy kon mooy loolu kon il faut mu am mooy kon booy ñëw boobu mooy comme si intaj tahidu léegi ma lay jox mooy tontu charte bi mooy kon intaj tahidu mu ne charte kon taj tahidu chartun fi'lun mudari'un majzumun bi hadfi nun ar-raf' fi'lun mudari'un la mooy verbe inaccompli wala présent continu wala fin euh, verbe présent au présent majzumun bu ñuy jasam bi hadfi nun ar-raf' ci azaf effacé gu ñu effacé nuunu raf'i muy nuunu nuunu raf'i mooy nuun bi nga xam ne comme bu doon yadhabu na na boobu nga xam ne day wane ne lii dañ koo rafaa mu ne waaw bi nag fa'ilun moom mooy sujet bi damirun mabniyun moom damirun mabniyun la du wee du changer tanjaxu jawaabu shart mooy tontul condition bi fi'lun mudari moom de fi'lun mudari la majzumun boo xam ne dañ koo majzum bi hasfi nuuni rafin ci effacé gi ñu effacé nuunu rafin te waxun tanjaxu na nun boobu ñu effacé ban tax ñu ne tanjaxu nga ne waaw bi nekk ci tanjaxu waaw boobu di xëcc xu bi fa'ilun moom de mooy sujet bi moo jëf-jëf ji damirun damir la mabniyun boo xam ne moom it changer léegi tamarin nga xam ne ci la ñuy jeexale mooy exercice yi insha allah mu ne da in makaana niqaati wantabi ila taxayuraat fi axiril afaal yi daa tegal maka in jëlal fii in mooy nag buñ la nee in manoo fi dugal man boo dugalee man ak maa walla mata ak teneen loolu mooy yow da ngaa exercice buñ la nee dugalal lii lii ngay dugal in dugalal in makaana nita niqaati place u pointillé yi ay pointillé la def mooy dafa yeneen yi la doon wax makaan xaaliya al makaanal xaali mooy bërëb bi nga xam ne dara newu fa ay pointillés sax la doon def foofa mais fii tey la wax pointillés an niqaati ci nuqta la jógee mu ne makaanan ne dans kon tegal mooy utiliser tegal seen place fii bërëb biñ deful dara in dugal fa min makaanan ni taaki place pointillés yi wanta bi te na nga bàyyi xel ila taxayuraati fii aaxiri li changement yi war a boo dugalee in na ngi ci bàyyi xel mu ne comme in kon tastaghfiruna tastaghfiruna allaha yaghfirullahu lakum kon in ngay dugal ci kanam léegi nag boo ko dugalee changement yi war a am ci verbe yi yow yaay xool tastaghfiruna allaha jéggalu leen yàlla noo jé ñaan leen ñaan leen jéggal buur yàlla subhaanahu wa ta'ala bu ko defee buur yàlla jéggal leen lakum ñeel leen léegi yaay def in ci kanam tastaghfiruna avant tastaghfiruna yaa fay def in après changement yi nga xam ne mooy nekk ci tastaghfiruna foofu la changement di am ak ya ak yaghfiru foofu tamit la changement di am yow yaa koy def beneen bi yu'minuuna billaahi wa ya'maluuna saalihan yudxiluhumullahu aljannata yu'minuuna na ngeen di gëm-gëm goo xamante ne nii du déng-déng de billaahi ci buur subhaanahu wa ta'aala suñu buur bi di suñu borom subhaanahu wa ta'aala wa ya'maluuna te ngeen jëf saalihan lu baax bu ngeen ko defee ah yu'minuuna kon da ngeen di gëm billaahi ci buur yàlla subhaanahu wa ta'aala wa ya'maluuna te ngeen jëf saalihan lu baax yudkhiluhum mu dugal leen allahu buur yàlla aljannata ajjanaam ja yàlla nañu fa yàlla dugal subhaanahu wa taala ah kon in ngay dugal ci kanam yu'minuuna avant yu'minuuna yaa fay dugal in après changement yi fii la war a nekk ci yu'minuuna ak yaamaluuna ak yudxiluhum foofu la changement yi war am ndax dana yu'minuuna billaahi da ngeen diggam buur yàlla wa yaamaluuna te ngeen jëf saalihan njekk lu baax yudxiluhum bu defee mu dugal leen allahu suñu buur yàlla subhaanahu wa taala aljannata ajjana kon yuminuuna foofu ngay defe changement yi ak ya'maluuna ak yudxiluhum beneen exercice bi autobot xarakata maa lawnu ahmar maasal li nga xamante ne nii moo nekk en rouge mu ne maa tata'allamu ma astaghfir waaw li ma wax nag du noonu voilà li ma wax sax du noonu léegi maa tataal la maa tataal la après miim bi ñëw miim bi yaa koy maas maa tataal la miim bi ñëw yaa koy maas fi sara fi sira bo fi sira raa bi ñëw yaa koy maas maa tataal la miim bi ñëw yaa koy maas fi sira raa bi ñëw yaa koy maas yan faa yan faa yan fan kaaf bi ñëw yaa koy maas yan fan kaaf bi ñëw yaa koy maas fil kiba raa bi ñëw yaa koy maas maatatan la miim bi yaa koy maas fis siga raa bi ñëw yaa koy maas bi ñëw yaa koy maas fil kiba raa bi mooy lépp loo xam ne jàng nga ko bi nga nekkee gone boo mag boo magee boo amee boo boo magee boo nekkee mag mu jariñ la yaay maas yooyu ma wax beneen phrase bi man yastaghfi man yastaghfi raa bi ñëw raa bi yaa koy maas rabba haa bi ñëw yaa koy maas yaghfi raa bi ñëw yaa koy maas lahu e, man yastagh man yastagh képp koo xamante nii man yastagh képp koo xamante ne nii man yastaxfi raa bi ñëw yaay maas raam euh, raa bi mooy képp koo xam ne jéggal na non sàkku na njéggal rabba haa bi ñëw haa bi yaa koy maas boroomam yaxfi raa bi ñëw yaa koy maas lahu ñeel ko képp ku sàkku njéggal ci boroomam subhaanahu wa ta'ala moom dina ko jéggal subhaanahu wa dina ko jéggal léegi man beneen phrase bi man yadha man yadha baa bi ñëw yaa koy maas ila suu xaaf bi ñëw point d'interrogation man yadha baa bi ñëw yaa koy maas ila suu xaaf bi ñëw yaa koy maas point d'interrogation beneen phrase bi in tastami in tastami ayn bi ñëw yaa koy maas kalaa miim bi ñëw yaa koy maas almualli miim bi ñëw yaa koy maas tafha miim bi ñëw yaa koy maas adduru siin bi ñëw yaa koy maas intasta mi ayin bi yaa koy maas bi ci topp kalaa miim bi ñëw yaa koy maas almualli miim bi ñëw yaa koy maas tafha miim bi topp ci yaa koy maas adduru siin bi ñëw yaa koy maas mooy boo dégloo kàddu jàngalekat bi de di nga comprendre hein di xalam di comprendre la ad duruusa mbind bi mooy njàng mooy leçon yi beneen façon phrase kiy exercice mu ne rakkib jumlatan bil kalimaatil aatiyati créer mooy non pas créer jëlal moo yi may indi dama ko jaxase léegi yow yaa ko war a jubbanti ba mu nekk li mu war a nekk dama jël ki jëf jëf ji ma sànni ko fële jëf ji ma sànni ko fële complément ma sànni ko fële comme euh, euh, sujet ma sànni fële verbe fële jaxase lépp léegi yow yaa koy teg ni mu war a nekk léegi mu ne yar dayaa yar dayaa mooy bu njëkk bi yar dayaa mooy bu njëkk bi bi ci tegu tuutiyan yar dayaa mooy gërëm ñoom ñaar gërëm dinañu gërëm ñoom ñaar tuti' toppal anka moo ci topp wëliif la waddiika waddiika mooy oh non limaan waddiika waalidayka <laughs> waalidayka kon bu njëkk bi yardayaa mooy bu ñu gërëmee dinañu gërëm bu ñu gërëmee tutin toppal an ka wëllif la waalidayka sa ñaari waajur in in boo in mooy boo si kon léegi yow yaay loolu mooy phrase bi yow yaa koy yardayaa tutin an ka in mooy yardayaa dina gërëm tutin topp yow toppal an ka la han ka fii du tekki wallif la mooy ndax yii nii dafa naqaree tekki ci wolof bu dee dañoo nekk noonu rek beru han ah, ndax fii du tekki wallif la han bii mooy comme bu ma nee dinañu la gërëm voilà mais tekkiwul gërëm wallif la déedéet kon han ka waali sa ñaari waajur in si mooy boo exercice mujj bi mu ne enrib maa lawnuhu ahmaru analyser li nga xam ne en rouge la nekk mu indi benn aaya qur'ani ya mu ne wa in tubdu maa fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah wa in tubdu bu ngeen feeñalee wa in tubdu bu ngeen fàngalee maa fi anfusikum li nekk ci seen biir walla wala boog toog foo ngeen koy nëbb yu xaasibukum dina isaab dina leen àtte bihee ci loolee ngeen di nëbb wala ngeen di feeñal ci seen biir allahu buur yàlla subhaanahu wa taala te suuratu baqara mu ne kon lan ngay analyser fii wa in tubdu maa fi anfusikum aw tuxfuuhu yuxaasibukum bihillah lan ngay analyser mu ne in tubdu moo ne cas loo ngay analyser loolu ngay analyser in tubdu ak yuhasibukum in tubdu danga koy analyser ak yuhasibukum yooyu ngay analyser in tubdu ak yuhasibukum pour bii di ñëw insha allahu taala xam naa kon ñu yem foofu bii di ñëw nag bi ci tegu almu'arrabu wal almu'rabu bokk wal mabni xam nga loolu gisoon nañu ko bañ koy doo bañ ko doon gis dañ ne woon même moom loolu la waxoon moo tax ñu soriwuñ ci woon dañ newoon woon sax duñu jox benn définition mais finalement jotoon nañ ci joxe benn définition muy al-mu'rabu al-mu'rabu wal mabni mu ne ndax bañ ci yemee boo fàttee ko neuf bi ci téere bi dafa defoon tamhidun lil mu'rabi wal mabni lii de laytaay la ngir li ñu naan almora almorab wal mabni gis nañ sànq almo bi naan ay ci damirun mustatirun mabniyun ainsi de suite gisoon nañ ko foofa mu ngi defoon benn astérisque defoon cette leçon sera complétée en cours d'année leçon 23 insha allahu taala loolu la ñu waxoon bu ñuy suñu yàlla suñu borom jàppale mooy bii di ñëw kon lañu ñu war a gis leçon 23 boobu muy almorabu di almorab wal mabniyu